a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati nnisaa ba'da a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim inna alladina tawaffaahum almalaa'ikatu zaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunnaa mustadcafiina fi l ard qaaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiihaa fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiiraa suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom-ñeent fukki ba ak juróom-ñaar laaye bii nag bala ñu ciy dugg ko mel ni dañoo jële comme ni nga xam ne noo nee na ko alimaamul ibnu jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi solo ak ñoom ak ñoom alimaam ibn abi Haatim ak ñeneen mu ne mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne dafa am ay nit ñoo xamante ne nii dañoo nekkoon ca waa Makka ay foofu lañ dëkkoon waaye dañoo tuuboon waaye nag gàddaay yu ñu woon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam te manoon nañoo gàddaay waaye ñoom dañ faa desoon tey nëbb nag seenu ngëm keroog nag bi nga xamante ne nii ci lañu o oh, Abu Jahlin di wër comme nañ ko gise woon ci xare badar muy wër istanfara abu jahlinin naas abu jahlin di wër di ëmate di dajale mbooloom waa quraysh ñépp ngir ñu génn daal di dem daal di daal di daal aari seen njëgg mi ñoom nag bon comme que dañ doon nëbb ne jullit lañ ñoom mënuñoo bañ a dem daal ndax bu boobaa mooy la ciy fekk mooy ci ay conséquences yu fâcheuses te metti loolu tax daal ñu génnaan ak ñoom bañ demee nag xare am far abu jahlin affaire ba xare am far mu nekk xare ñu faat leen loolu am nañu kii mooy kii nu mu tudd Ali ibn Umayya gisoon nañ muy frère Safwan ibn Umayya boo bële nga xam ne keroog ci xadiis Seydina wa mawlaana Abdurrahman ibn Awf alayhi ridwaanur rahmaan bi muy wax bi Bilaal Seydina Bilaal ñëwee gis Umayya moom mooy moom ko gisee ne ko sànnil sa yow Umayya woo ko naan ko Abdu Amr faalewu ko mu ne ko yaa Abdul Ilah mu ne ko waaw mu ne ko maa est-ce que man maa gën sa mbubb koŋ yi nga yor ginnaaw bi xare bi jeexee jël ma boo paree di nga am lu lu lu duun mooy ndàmpaay gi may bi may jënd sama bopp ngir libre après loolu moo gën sa mbubb koŋ yi mu ne ko Allah ndax ndax jël nga pacte ci kanamu borom bi ne noonu lay dem mu ne moo waaw nee na mu sànni sama mbubb koŋ yi téye moom ak ki nga xam ne mooy mooy doomam muy Ali waaw ah, ibnu Umayya am nañu ne ali moo mële moom moom te gaay moom la njëkk a faat ba bàyyi ci yuuxu yuuxu boo xam ne sayyidina abdurrahman ibn awf nee na ma su ma dégg yuuxu bu yem bu mel noonu radiyallahu anhu ali boobu noonu am nañu ne ci ñii la bokkoon dafa gëmoon mais da doon nëbb ak ngëmam bon léegi nag baayam di génn badar di dem ca xare ba manul woon bañ a dem quoi bar nañ ko faat ñu mel noonu waaw léegi nag am nañu ne moom noonu ci la ak ñeneen ak ñeneen léegi nag ñooñu nag la suñu boroom nag di wax ne bañ demee nag malaaka yi di leen faat mooy seenu heure faatu leen di faat ca xare ba ñu naan ñu loolu nag lay nettali naan na muy demee mu ne innal ladina gaa yi nga xamante ne nii tawaffahumul malaayika malaaka yi dañuy ñëw di leen faat zalimi anfusihim fekk bañ leen ñëw di jël seen bakkan yi ñoom dañoo nekk yi tooñ seen bopp qaalu malaaka yi naan leen alayhimussalaam fii ma kuntum moo yéen ana fan ci ban kuréel ngeen bokkoon lan ngeen doon xoole ba nekk ci ñi nga xamante ne nii mooy ci mbiru ñi ci bokk ci kuréelu yéefér yi daal bàyyi di di jàmmarloog jullit ñi voilà léegi nag loolu la ñu naan leen fii ma kuntum waaye yéen fan ngeen newoon wu ñu naan kunna mustadafina fil ard ñun de dañoo nekkoon ñoo xam ne dañu doon néewal doole ci suufu màkk sii te manuñu woon te demuñu woon looloo taxoon gàddaayuñu woon léegi nag sauf que ñoom amoon nañu possibilité ñii wuute na ak ña nga xam ne ñoom lañ gisoon ba muy wax naan fekk yéen lan moo tax ba du ngeen xare ci ci yoonu yàlla ta ñi nga xam ne ñooy wal mustadafina minar rijali wan nisaa wal wildaani alladhina yaquluna rabbana axrijna min hadihi al qaryati zalimi ahluha loolu gisoon nuñ ko lu tee ngeen xare ci yoonu yàlla ngir tax boo daal di euh, sauver daal di dimbali seen mbokk yi nga xam ne ñoom ñu nga ca réew ma ca Makka ñu daal di leen ñu leen di néewal doole nga xam ne amuñ doole minar rijaali ci góor ñi nga xam ne ñoo ci ñëw doole ak ñi nga xamante ne nii mooy ak ak ku jigéen ñi ak xale yi te Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu maa doon wax naan man ak sama yaay di Ummul Fadli Lubaaba bintul Haaris al-Hilaaliya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ñun ñaar moom ci lañu woon léegi nag dafa am ñeneen comme ñoom Ayyash voilà waxoon nañ la ñoom Ayyash ñoom keroog mooy ni ko gaa yi def voilà Ayyash na mais Hisham voilà Ayyash àndoon na ak <laughs> na dem ne dañ koo jàpp mais am na ñeneen ñoo xam ñoom dañ fa nekkoon manoon na dem mais demuñu voilà ñooñu nag la suñu borom wax mooy bu ñu leen di faat keroog Badar waaye sax bu ñu leen di faat seen kaw lal ak fu ñu man di faatoo loolu la leen malaaka yi di wax ne leen mais yéen fii ma kuntu mais nan ngeen ne woon yéen seen diine jaralu leen ngeen jóge dëkk bii topp seen roy seen yonent alayhi salaatu wasalaam mi fi jóge bàyyi lépp tam moom dëkk bi moom moo xanaa kay bu kenn waroon a des moom moo waroon a des moom li mu def yéen ngeen am possibilité borom bi may leen kàttanu génn am amu génn lépp lu tax defu ngeen ko ñu naan kun naa ñun kat dañoo nekkoon mustadafina ñu doon néewal fil ard ca suufas Makka loolu moo tax xaalu malaaka yi na leen alam takun ardullahi waasi'a moo yéen ndax suufas yàlla daa yaatuwul woon ba bu ko defee fa ne ngeen ciy gàndaay ngir mën a dem foo xam ne di ngeen fa mën a jaamu seen borom tabaaraka wa laa waaye nekk foo xam ne doo fi jaamu sax sa borom wala lépp looy def en cachette nga koy def yenn yi nga xam ne daf laa war sax yow dootoo ko def te dara tegu la ko lu dul mooy bañ a jóge fii rek miin lu neex miin foo foo xam ne bon comme que fii daal laa ma sa xam dëkk bii laa xam du ma fi jóge te nga gis beneen réew moo xam ne man nga faa dem am nga possibilité bi kooku du daa koo ñàkk man a dem man na ko de am na lépp kooku ba àddina bi tukki ku mel noonu noonu lañ koy wax nekk suuf soo xam ne manoo faa jaamu yàlla loolu nag wuute nag li ñenn ñi di wax naan Europe kenn manu faa jaamu yàlla loolu moom waxu ku nekkul Europe la voilà foo dégg kuy wax lu mel noonu rek ay France yi dëkkub la boo xam ne kenn manu faa jaamu yàlla foo dégg kooku man ngaa waat ne waa ji moom masu la ñëw France loolu mooy dalil bi gën a rëy que masu fee ñëw voilà loolu benn la wala rek mu nekk koo xam ne mas na fee ñëw waaye ci ruqam ba mu nekk ak tamit mooy ba mu woon biir Sénégal ruqam boobu ci la nekk ba ñibbi waat jàpp ne France nii la mel mais yow France li nga fi mën a def ci wàllu diine bari na loo xam ne yow Sénégal manoo ko voilà loolu moom ku ku nag man ngaa ku nekk Sénégal man nga non sa waay day exagéré waaw parce que foofu nga ne xamoo li xew waaye képp ku waxal yàlla waxuma ñi nga xam ne parce que France daa am France daa bari voilà am na ku nekk rek comme Sénégal ah fépp la dëkk yëpp loolu la yow fa nga nekk bu dee ci caaxaankat ngay ne ay mbumbaaykat xumbaaykat France loolu la voilà nga xam ne yow danse bi kese ak galaa yi kese ak Bercy yi kese ngeen di toppatoo façon yooyu moom waaw ba pare nekk nag ñoo xam ne diini seen yoon xamuñu sax fu jàkk féete voilà xamuñu ñooñu moom seen France xam nañ leen kantaa ñi nga xam ne diinee leen ñor loolu kesee leen ñor xam nañ ne fii nii yenn yu bari man nañ ko fay def ci wàllu diine yoo xam ne buñ ñëwoon biir Sénégal laa wax ñoom duñu ko man voilà te tamit li ñuy amee yenn jot yi ngir mën a gëstu ci wàllu diine mooy bu ñu organiser seen temps wax waxuma ku nekk ci galaa yeeg yooyu ah, ak fu xumb rek fu sénégalais yi nekk dafay nekk di waxtaan waxtaan yu amul solo di daja dajaloo yooyu nga xam ne ay lekk ceebu jën ak waxtaan waxtaanee film yeeg yi nga xam ne politique beeg yooyu ñooñu waxuma ñoom ñooñu moom de toute façon defuñ tous loolu dara waaye képp ku diine ñor dina la leer ne yow boo newee France ngay nekk France di dem Sénégal léeg-léeg yow yenn yi nga war a def ci wàllu diine moo xam bu dee da ngay jàngale wala daa am yooy def wala yoo war a jàng mooy nga nekk fii nii biir France di ko fi def ci ngay gën a jot fuuf ci nga koy gën a mane que boo nee biir Sénégal daanaka sa léppay deñ waaw ndax organisation moo fa du am. voilà xam nga fii ni ngay organiser xam ne lii ngay organiser sa dund voilà bés bii lii ak lii jour bi lii ak lii def loolu Sénégal ku amul fulla mënoo koo def voilà te comme que gars yi moom li <laughs> waaja doon wax rek mooy àddina bi <laughs> loolu day wane dëgg-dëgg ñun suñu mentalité ni mel quoi naan àddina bi <laughs> waaja doon wax wax wal wax wolof yu rafet ya naan bon àddina bi moom néeg la soit nga ubbi ko benn nga ubbi ko ñu gis la wala rek gars ubbi ko yër la voilà loolu mooy àddinay wolof voilà mooy àddinay sénégalais ak africain chrétien jàpp nañ ne mooy kenn amul néegu biir mooy ñàkk organisation boobu day tax nit ki bu amul rek régler dundam mooy yenn yu bari ci wàllu diine sax da ko dul mën a def ndax gaa yi xamuñ ne heure bi heure jàngale la heure bi heure sieste la heure bi non non temps am na kuy ñëw di wax lu ko neex wala di di kii amul dara ta koo ci wax lii mu jàpp ne da koo xeeb alors que mooy kooku da lool nga war a def wan leen ne affaire yi daa am nag ay règle voilà dafa am ay règle gis nañ alxuraan li mu wax ci suuratu nuur di wax kañ la ñuy dugg ci kër yonent bi alayhi salaam ak kañ lañ fi dul dugg voilà yooyu dafa am solo pour moom kese ah alayhi salaatu wassalaam mooy nit ñi tamit noonu la ñu war a mel xam heure yi nga xam ne dañ cee war di yëgloo di yëg yëgloo lool alxuraan da ko leeral ngir ñu dunde ko léegi nag yow du ñu nekk ay jullit war a dunde loolu teg ko fële ku ko def ñu naan waa ji dafa tubaabe ko ah sa waay dafa xeeb nit ñi alors que xeebul nit ñi kooku sunna lay doxal yéen nag kon ko jàpp ngeen ne lu baax lu ne ci tubaab yi il faut que ça son blanc kon nag yéen topp leen ne moom mu doxal yow da ngay moo tax ki da ngay am boo newee ci sunna amul ngay excuse wu naan jéggal leen ma kenn du doxal sunna naan jéggal leen ma dañ koy xamal nit ñi xamal leen ko voilà loolu baax na tamit xamal leen ne lii wak lii moo tax may doxale nii léegi nag ku jàpp ci loolu xam ne lii wa tax mu jàpp ku jàpp loolu di la dénigrer ko wax lu ñaaw feneen di la jéebaane kooku bàyyi kook borom bi tabaaraka wa taala te nga jéggal ko saraxeel sa der jéggalal gaa yooyu yëpp comme ni ko Ulbatu ibn Zayd comme ni ñu ko gisoon ba ñuy gis ghazwatu Tabuk defe woon kon nag loolu lu ama am solo la kon nag mooy kon kon liñ naan na gaa yi képp kon nag réewum yéeféer moo ne mooy sax réewum jullit moo xam ne manoo fa jaamu yàlla te nga dem réew moo xam ne ci biti ni réewum la mais boo fa demee man ngaa jaamu yàlla am possibilité jógal réewum jullit moom nga dem ci réewum yéeféer yële nga daal di fay jaamoo yàlla mbir mi loolu naa inna mooy ard in alam taku ardullahi wasi'a ndax suufa si yàlla si yaatuwul woon loolu lañ leen di wax fatuhaajiru fiha bu ko defee ngeen gàddaay fa mu ne fa ulaayka gaa yoo ñooy ñi nga xam ma'waahu bu ñu deewee ci noonu le jahannamu mooy jahannama mooy nekk seen dëkkuwaay de mooy seen delluwaay wasaat di ko ak a ñaaw masiira dellu ba illal mustad'afin voilà mu ngi nii muy waxaat ba mu des nag waxul nag ñépp ñi nga xam ne dañoo nekk ci réewu yéeféer yi wala nekk foo xam ne mënuñu faa jaamoo yàlla te mën faa jóge defuñu ko ñooñ la wax nii kanta mu ne ba mu des ñii nag ñii boolew ma leen ci de illal mustadafin ba mu des ñi nga xam ne dañu leen doon néewal doole ñoom minal ardi dëgg dëgg ca suuf sa nga xam ne amuñu fa des sans voix lañ amuñu moyen génn amuñu moyen sax ñooñu ci minar rijaali ci góor ñi wan nisaay ak jigéen ñi wal wildaani ak xale yi te moom lañ waxoon doon ko fàttale ci laay bi ñu gisoon bi gisoon fan yële laa yastati'una mu ne ñoom ñii ñépp amuñu manuñu hiilatan amuñu benn pexe mu ñu teg ngir génn dëkk bi wala yahtaduna sabil sabila te amuñu yoon xamuñu benn yoon benn guide wala fenn fuñ mën a jaar ngir jóge fii dem fekk jullit ña Medina ak dëkk boo xam ne mën nañ faa dem ndax amuñu moyen amuñu sax paasu Thiès kooku moom taxul ñuy wax mu ne ñooñu fa wulaayika gaa yoo yële asallaahu mooy borom bi moom bi an ya'fu anhum dina leen jéggal asaay nekkul amaana bi de déedéet mooy dina leen jéggal loolu le wa kaana Allahu te borom bi nekkoon na te du dañ di nekk afuwan koo xam ne kuy jéggal la kuy jëllale ak ñi nga xam ne mooy ñaawteef yi ñenn ñi def rëcc rëcc ghafuran aji yaatu ak njéggal la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin